ginnaaw bi nga xam ne lañu jeexal ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna bunt bi nga xam ne wala chapitre wala garab gi nga xam ne moo doon soixante-huit juróom benn fukk ak juróom ñett di baabul wara'i wa tarki shubuhat te xadis biñ ci mujj woon a gis mu doon xadis numéro cinq cent quatre-vingt-seize juróomi téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benn mu ne woon wa an atiyati wa an atiyata bni urwata as-sa'diyi as-sa'diyi as-sahabiyi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yablughu al-'abdu an yakuuna mina al-muttaqiina hattaa yada'a maa laa ba'sa bihi hadaran limaa bihi ba's gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey nag comme ni ñu ko waxoon ñu war a ubbi tom bees muy chapitre bu bees waaye di vague bu bees ci ñi nga xamante ne noonu la ñu topp mbir mi ba léegi walillahil hamdu wal ñu war a tàmbali chapitre kii bi bu bees bi ñi eh, nga xam ne mooy yawmul ahad muy bésub dimanche nekk juróom benneelu fan ci shahri ramadan al mubarak boo année mille quatre ak li nga xamante ne ci atum grégoire dimanche 17 mars 2024 walillahi alhamdu wal minna al imaamu an-Nawawi rahimahullah buntu bi muy buntu 69 juróom benn fukk ah ak juróom ñeent mu ne baabu istihbaabil uzla buntu biy wax di traité li nga xamante ne nii di àddu ci sopp gu ñu sopp wéet kañ inda fasaadi naas waaw wéet noonu rek di wéet noonu déet inda fasaadi jamono yi nga xamante ne jikkooy nit ñi dañoo gën a yàqu waaw wa zamaani ak jamono yi waaw jamono ji nag buñ naan daa yàqu mooy nit ñë dëkk jamono jaa tax ñuy wax awil xawfi wala boog soppu al uzla jamono ji nga xamante ne al xawf min fitnatin fi diin bu dee ne nit ki cam si dafay tiit di ragal waaw ci liy ñëw diineem fitna dugg ci wa wuqu'an la haram waaye dinañ sopp li nga xam ne mooy wéet jamono ji nga xamante ne nit ki day bañ tabbi ci lu haram loo xamante ne bu dee ne nekk nit ñi moo ko cay moo ko cay dugal manula maîtriser boppam bu boobaa bu boobaa loolu dañuy sopp mu daldi di wéet waaye wa shubuhat dañuy sopp it mu wéet ngir bañ a tabbi ci lënt lënt yi nga xam ne moom lañ génnoon ci bunt bi baabul wara'i wa tarki shubuhat waaw jar na boobu dañuy sopp nit koo kee jànkonte confronté ak loolu mu daal di wéet waaw wanax wi ha ak yu mel nii waaw ci gàttal daal mooy lépp loo xam ne camsi mën naa mbaal diineem kooku bu boobaa ci euh, jóge ci jaxasoo gi wala mu ragal ko ci ci loo xam ne lu ñu ma a lu palpable la nekk loo xam ne ay jax-jaxali saytaane la loolu yi dafa am solo parce que am na ñoo xamante ne nii phobie euh, moo leen dal phobie de la de de de mbooloo moo leen dal mooy ñoom euh, nekk ki nit ñoom ñoom ñoom seen seen seen nafsu àndu matu ko waaw <laughs> waaw bu nekkee day day tiit waaw bu gisee nit ñu bari wala nekk nit ñi nii day tiit day tiit moom muy wéet moom kese déedéet loolu nga xam ne loolu ci nafsom kese loolu façon feebar la boo xam ne alquran ngay dem faju sunna waaye it nga gis ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu ñu mën na cee dimbali waaw ñu mën na cee dimbali ana nan ngay def waaye waxuñu boobu waaw boobu boobu façon euh, feebar la waaw léegi kon mooy bunt bi day wax kon ci sopp bu ñu sopp uzla waaw ci jotaay bii di ñëw insha allah no euh, buntu bële di ñëw ah insha allah dinañ gis euh, wuute bi am ci biir borom xam-xam yi waa léegi lu gën ah <laughs> mais bi wéet moo gën même burul lii nii imaamu Nawawi wax parce aji bind téere bu nekk buy bind lu bari dañ ciy gisaale moom lan mooy avion waaw même bu dee ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku nekk ci ñoom buy bind yu mel nii day bàyyi waale xel yeneen xalaat yi ni waaye léeg-léeg mu nootal wax loo xam ne moom day tranché affaire bi wane ni moom ci lii la d'accord Imaam An-Nawawi lii la wax dañoo sopp wéet jamono ji nga xam ne fasaadi naas nit ñi dañoo yàqu waaw waaw nga xam ne corruption kese moo fiy dox moo fiy moo fiy doxati xamatuñu valeur nit doxlanteelu nit ngir ya eh, eh, mbindee fi ngir yàlla waaye ngir seen intérêt personnel bu ne newatul ñu sànni la comme ni nga xamante ne nii nit ki nga xam ne daa bëggoon a bu ñandoo ci pus ci ci ci ci ci musuwaar bu ci paree ñu mu koy sànnee noonu la lay def wal iyaadu billah waaw nga xam ne boo leen di ji lu baax yow mi leen di ji lu baax bés bu ñu la jekkoo dañ lay dabbus paak waaw bés bu ñu la jekkoo mën nga leen a dimbali seen dund gi yëpp waaye bés bu ñu ñëwee ba am leneen intérêt boo xam ne léegi dootul yow te yow ngir loolu bu man cee jot mooy fokk mu éliminer la pare na la ngir éliminer la bu dee ñun moom wolof simple na première façon d'élimination ak yàqal nit bi ñuy njëkk a xalaat mooy ñu faj ko daal di koy liggéey dem ci maaman yi nga xam ne manuñu tos daal di fay egge waa ngir Eh, na ay mbiram yàqu wala na nangam ñi gën a yées mooy na génn àddina waaw damaa bëgg nga mu nga def ko loo xam ne sëriñ waaw kenn dootu ko gis waaw loolu la njëkke ñooñu loolu fasaadu naas la tudd mooy yàqu jikkoy nit ñi waaw lu tax ba ñu soree shari'atul mutahhara waaw ba ñu soree shari'a leer bii tag sell ci la leen yi yëpp dale Allahu akbar inda fasadi nnaas waaw yi nga xamante ne nii nit ñi dañoo yàqu waaw akbar boobu dañ ciy soppiku uzla waaw te mu wax mooy li gën a dëgër allah waaw mooy uzla ce n'est pas une fin en soi waaw mooy di wéet di être solitaire vivre en solitaire loolu c'est pas une fin en soi waaw médicament la boo xam ne dalaa dañ nga ciy dem dugg ngir am loo xamante ne moom ngay daw bunker la mais nit du dëkk ci bunker ci temps normal waaw temps normal dara xew nit du dëkk ci bunker amus la nag man nga koo jële bunker boobee waaw waaw bunker ab ab ab dëkkuwaay lay doon boo xam ne ci suuf lañ koy tabax dañuy gas waaw daal di ko fay def bu dëgër nga xam ne euh, ngir màbb ko dootul du yomb waaw du yomb nit ki jamono yi nga xam ne en général jamonoy guerre nit ñi sànni bomb yi ci lañ doon dugg ci yooyu nga xam ne bomb yi du fa àgge ñu defar ko defar boo xam ne ba pare def fa ay ravitaillement foo xam ne dañ fay def lépp loo xam ne ña fa war a nekk dañ koo war a soxla ci wàllu lekk ak naan ak li nga xamante ne mooy am paju ay médicaments yooyu waaw loolu noonu bu ci nit ñi dëkkee rek am lu xew uzla nag loolu la waaye nit koo xam ne dara xewut mu dëkkee uzla kese loolu wax nañ ne dina ñëw ci masala boobu insha allah ci bunt bee di ñëw waaye li gën a dëgër mooy lii al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala wax ne jamono yoo xamante ni nit ki da soxla jamono jooju la koy def waaw te nag attention yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax lu am solo waaw dafa am lu dafa wax lu ama ama ama ama solo waaw loo xamante ne nii ah nit ki <laughs> nit ki da ciy bàyyi xel da ciy bàyyi xel te mu xam ne même bu ñëwee di la bu ñëwee di la <laughs> léegi ban ban ban ban xalaatin ban ban ban ban ban yéene la war a jàpp bu ñëwee di wéet ban ban ban ban ban ban kii la war a yor mooy moom mu moytul nit ñi sharre nafse waaw waaw comme li yonent lay saab saab wax <laughs> waaw mooy li dinañ ko gis ci xadiis yi biir muy ñaareelu xadiis bi nañ ci yem noonu waaw mooy nit ki yow comme li nga xam ne moom la ñu bari di xalaat te waaye man damay daru nit ñi parce nit ñi voilà mooy yow lépp nga sëf ko nit ñi bàyyi sa bopp comme si yow yaay ci sell yaay ci baax nit ñee baaxul ma di daw waaw <laughs> le malheur mal le le le mal c'est les loolu waxu ko autant la waxu ko égoïste waxu xamante ne nii euh, sori na njàngaleen yonent bi alayhi salaatu waaw dinañ gis ci hadis ñaareel bi yonent bi alayhi xamal ñu ne loolu état d'esprit bi nit ki yoon war a yor ki nga xam ne mooy la mooy moom mu fegal nit ñi ayu boppam waaw waaw ayu boppam ndax wax naa la société waxati ko vivre à société moom di dund mbooloo defante kese la ni ngay defee ñu lay def lu dul noonu ngay defe lu dul noonu waaw bul foog na yaa sell yaa baax yow daal yaa blanc immaculé ñu ci des nag ñoom ñoo takk rip ñoo salte déedéet kon nag foofu lañ soppi onze di nga xam ne nit ki ah jikko yu yàqu na waaw c'est un fait waaw c'est un fait waaw waxuñ la nag jikko yu yàqu na nag nga dem mooy boo xamante ne yow manoo koo dékku la ñuy def manoo koo dékku te man na affecté sa ngëm yàlla loolu la ñuy wax waaye yàqu ni ñun ñun ñu ñuy juddu la jikko yu yàqoon bu yàgg Sayyidina Anas radiyallahu anhu gis nañ ci hadis bu ne amul benn jamono buy romb lu dul ne biy ñëw moo gën a yées achar moo gën a yées di ko jiitu mu ne saxaa mu ne topp ci euh, taalibe bi sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alayhi wa lii dégg naa ko ci seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Anas waaw amul benn euh, jamono juy romb lu dul ne bi nga xam ne mooy mooy mooy ñëw mooy ñëw après moo gën a yées bi nga xam ne moo ko jiitu mu ne man Anas ibn Malik allahu akbar mu ne man Anas ibn Malik waaw man maa ko dégg maa ko dégg waaw ci seen yonent bi sallallahu alayhi wa waaw ndax nooy gën sore euh, nu ñuy sore zamanu nubuwa hein affaire yi di feeñ te gis nga Seyna Anas mooy bi mu koy wax waaw bi mu koy wax jamonoom waaw ci alqurunu almufaddala waaw euh, euh, kii yi nga xamante ne nii mooy trois premiers siècles yi ci la waxee lii waaw kon nag euh, gis nga ñun nag moom dañoo ñun moom dañoo ñëw fekk ko fi waaw bu kenn jàpp ne àddina bi léegi la yàqu mooy day gën a yàqu rek waaw <laughs> mooy li yonent bay saat saw ne moom laa dégg ci seen yonent alayhi saat te wax naa la loolu rek loolu mooy en général <laughs> loolu mooy en général waxoon naa la ko fi waxati ko fii waaye siinoo moos suñu gox yii ak yi ma xam hatta France Sénégal ma ne xam-xam ni mu fa jollee léegi jolleewu ko foon bu njëkk loolu mooy la réalité leneen li nag ay mbir la yuñ lay gëmloo ci sa bopp bi mais loolu amul que waaw bu njëkk te bu njëkk yi ngay wax mooy année mille huit mille huit mille huit cent mille neuf cent yi ah moom lañ mooy yow boo ci tegee cent ans mooy cent ans la yow ñoom li ñu am bu njëkk mooy cent ans bëgg wax ne réew mi ci wàllu xam-xamu diine waxuma wàllu jikko de loolu moom leer na ne jikko yi daa gën a tey yàqu mais wàllu xam sa diine wàllu diine ñor la loolu léegi la ka boobu waaw waaw te boo gisee euh, ku mel ni euh, euh, ñoom ñoom sëñ Touba radiyallahu donc li mu doon dénoncé ci masaalik foo suufi yëg nit ñi niñ mel naka moom képp la euh, euh, euh, kii as-Sayyid al-Hajj Malik alayhi ridwaanul Maliki ah di wax tamit di wax ci kifaayatur raagibiina waaw loolu képp la koy wax waaw kifaayatu raaxibiina fii maa yahdi ila hadrati rabbil alamin téereem boobu c'est la même chose waaw yu yu mel noonu la leeral ak di dénoncer li xew rawatina ci kër Serigne Seck ñi nga xam ne ñooy wootewu naan ñoo diine ji ñoo ko yox te ñoo dàq caaxaan ñépp waaw ñoo dàq caaxaan ñépp te loolu da leen topp ba léegi nii ba suñu bés bii ñuy wax ak waaw caaxaan rek lëngoog ki nga xamante ne mooy boroom nguur yi di yàq diine loolu lañ fi nekke waaw di lëngoog boroom nguur yi àddina yi nga xam ne àddina kese lañ ñor ñoom tamit àddina kese leen ñor lépp lu yàq nag ñoom ñoo ko yàq waaw ba pare bi mbubboo diine buñ waxee diine ñu jàpp ne ñoom ñoo war a wax ñoom lañ war a laaj seen digal ñoom lañu war a raat alors que ñoom lu fi yàqu ñoo ko fi yàq voilà loolu mooy la réalité waaw diine ji xamuñu ci dara waaw jàng defuñu ko taluñu ko sax parce du leen ñoom pour ñoom lool lool du mooy li am solo moo tax yépp bu koy wax diine da nga leen di déranger diine bu leer laa wax waaw mooy diine kese waaw <laughs> waaw waxuma ku ñu woo naan mooy wax diine di nettali ay nettali yoo xam ne teguwut fen lu dul rek ca kuréel ba mu bokk waxuma ñooñu waaw mais kuy wax diine ju leer yow da nga leen di déranger waaw dañ lay déranger léegi nag ñu katale wala fenn wala fexe nag taalibe yi wala buñ déglu diw parce que diw moom nangam ak nangam c'est euh, <laughs> waaw moom c'est c'est normal parce que déglu diw day tax ñu génn ci mbuumu njaam gi ngeen leen teg te nag bëgguñ diw jaam googu dagge loolu noonu dafa yàgg loolu ku yaakaar ne léegi la xew mooy yow comprendre dara. gennul ci ñaari téere yi ma la wax nii laa wax di ci xam lu leer insha allahu taala waaw moom ko de xër ci xam-xam ñi koy ut bari surtout jeunesse bi nga gis xam-xam ñor leen malgré caaxaan ni mu baree ma ne li ñu ci am amuñu ko woon avant te loolu moom simple na vérifier waaw suñu dernière génération bii hein année boo yi juddu deux mille man moom bokkuma ci ñoom <laughs> waaw ne maa leen jiitu walillahi alhamdu wal waaw booy quatre-vingt-dix-huit yi jeune de quatre-vingt-dix-huit yi jàpp deux mille mais ñooñu li ñu xam ci diine ñi leen jiitu woon xamuñu ko <laughs> ñu leen jiitu woon sax ñoo tane tuuti mais ñi leen jiitu après non loolu moom sawaay <laughs> te simple jël ci fukk ci ñi bokkoon génération bi nga xam ne mooy bu deux mille bi ñi tegu ci ñoom ñi teguwaat ci ñoom nañ xool jël ci fukki nit au hasard nga jël fukki nit ci jeune léegi yii nii ñoo xam ne waxuma ngay ngay dem ci mbedd mi tànn ay nit non ñoo xam ne da nga leen a fekk ci ñu ñu jàpp ne ñu ngi ci diine ak façon bu ñu koy waxee ak tarixa bu ñu man di bokk nga tànn fukk fukk ci génération bi bi bi bi mooy ñoom suñu wax ak bii mujj nga comparer nga seet faites la comparaison <laughs> faites affaire bi dafa leer nañ ci ngay gise ne ñu mujj ñii xaaju ñoo jeg wa ñoo ñoo raw gaayale ñoo raw gaayale da nga koy gis ci kër ñi njëkk a juddu ak ñi mujjee juddu nga xool ñi bokk ci génération yi la même bu dee ne doon nañ jàng waaye nañ leen kii alxuraan ñu jàng ko def yenn yi kii nangam ak nangam mën a liir mën a kii mais pratique religieuse bokkul ci seen affaire te loolu ni mu xëyoo Sénégal ci la xëyoo France xam nga France boo gisee seen seen seen ñu am problème ak diine l'islam loolu yàgg la quoi loolu taxu ñoo jóg mais euh, nga dégg les certains ñu naan ay orientalistes munafiqun al kibar di wax di kaas ba pare di dugal ci xolu tubaab yi ak tell tubaab yi loo xamante ne nii ñoom ñoo ko tey ils ont bien compris lu tax. ñu naan bon léegi le voile nangam ak nangam gaa yi muuru gi ñuy muuru xale yu jigéen yi là c'est l'islamisme c'est nangam ak nàngam wala alors que ñoom seen parents yi ils étaient là fii lañ doon vivre avec ñoom ils respectaient la laïcité doonuñu woon muuroo comme nii lu tax mais lan moo tax ñoom orientalistes yi xam nañ ko de xam nañu ko bu baax ñoo ko gën tay mooy seen bàyyi ban diine ban xam-xam lañ amoon mais amul xam-xam ngeen di jële Algérie ñii jóge Sénégal ñii jóge feneen ñu ñëw ñoom pour ñoom seen diine yépp mooy bu ñu wàccee wala benn dimanche ñu daje kamtaa jàng xam-xam non daje ngir def la ñu xamee daayira Sénégal en général ci ñenn ñi ba léegi am na ci ñoo xam ne ba léegi dañu waaw nga xam ne xam-xam du ko génn foofu moom ku fa yaakaar pratique religieuse doo fa am dara buñ dajee daal way wayu kañ jàpp ne mooy moo moo fi gën jeex na waaw am projet yi ñu tegal seen bopp ngir ci réew mi jeex na loolu mooy diine wallahi loolu du diine loolu moom ku ci nekk jàpp na yaa ngi ci l'islam gu leer yow yaa ngi font yaa ngi nax sa bopp te manoo jàpp kenn xam loolu loolu ngay la sa farata yi xamoo ci dara nga gis ñoo xam ne dañu naan dañuy dem ci daayira yooyu mën ñoo sangu set wal iyaazu billah te kenn du leen ko fa leeral kenn du leen ko fa leeral yoo fi amoon laa wax yooyu ñooñu noonu lañ meloon moo tax biñ ñëwee fii ñenn ñi dañ ñu julli ci sax def yooyu yëpp garaawul am na nag ñu jàmbaare ñoo xam ne jàkka yi fi nekk yëpp ñoo ko fi def mais ñooñ minorité lañ mais minorité boo xam ne dañoo jàpp seen diine Allah waaw ñooñu ñoo man majorité loolu moo tax ñu am France ay jàkka yu nekk ay minorité yoo xam ne rahmatullahi alayhim wa ayyada Allahu man ah aasha minhum ñi nga xam ne ñu ngi dund ci ñoom ba léegi waaw yal na boroom bi yërëm ñu jot a def ñooñu ñoom ñoom la seen diine ñor biñ ñëwee ñoom ñu teg ci lool te ñooñu koo ci dem koo ci dégg muy waxtaan ci yooyu di la nettali yooyu bi ñu fi newee waaw fii ay ay ay ay ay ay ay Lyon ay kii bi ñuy commencé di ut benn hangar ngir fu ñuy mën a jullee mais problème bu ne am nañu ngir jot ko mais ñu nekk benn benn minorité bu ndaw wal takun minkum umma allah wallah fi ñoo doon umma <laughs> ñooñu ñooñu ñoom ñoo fi taxawaloon xeetu yonent bi alayhi salaam fexe am benn pukkus boo xam ne moom la jullee waaw ñu jàpp nekk ay étudiants ñu bari ñu ngi ay étudiants lañ woon yoo xam ne doon dóor ak dàqe ñenn ñi yenn travailleurs yoo xam ne seen diine ñor na leen bokku ñoog maas ñooñu ñu ñëw fexe def le tout ba am ay hangar ay pukkus yoo xam ne fa la ñuy jullee minimum di fa daje di julli ñu naan déet ñu commencé teg ay projet mais nan la ñuy def ngir man koo gën a yaatal noonu la def ba tey nga mën a ñëw ay Villeurbanne fekk masjidu rahma nga xam ne amu fi woon waaw dégg naa imam bi di ko nettali ay jamonoy jamono waaw hafizahullah ñoom seen jamono yooyu moom ci ñooñ la bokk étudiant waaw ay place de la bascule ñu gën koo xam place des Charpennes léegi Charles Hernu waaw nga dem foo dem ci Lyon noonu la mosquée Imber Colombes c'est góor gi nettali na benn góor euh, magu guinéen waaw benn parent guinéen hafizahullah waaw nan mu boobu daanaka foog naa moo njëkk ci ci Lyon te mosquée boobu boo ko gisee wallahi nga xam ne gars yi jàmbaar lañu ci biir résidence immeuble yi lañ ko def waaw booy génn mooy résidence yëpp la wër ñoom ñëpp lay gis teewul gars yi ut foofu téeméer lion premier premier arrondissement ñooñu ñooñu minorité mais majorité bi caaxaan képp lañ fi nee waaw moo la góor ga nee na ma moo ba muy nettali ba muy dóor ñëw fii année soixante-dix yi nee na ma ne benn gox fii ci France quoi jarul bay tuddutul mu ne ñu gis nga man ba ma ñëwee di laaj sénégalais yi baar ba lañ ma tegtal baar ba lañ ma tegtal ne boo leen bëggee gis foofu ngay def xaw ma samedi xaw ma bal boo demee foofu di nga leen fa fekk waaw moom foofu la leen fekk te yooyu ñoru ko sax mais pour rek mu gisoon ñoo xam ne dina man a comme que da doon dóor ñëw année soixante-dix yi mu am ñu gis mu dem taxaw di xaar gis gaa yi ñuy fël di agsi ñooñu nag ñooñu gis ne dañ sore woon diine ak pratique religieuse seen diine yëpp ci tur la ne woon ak bu bu ñenn ñu tabas ci da xew du ñu xam ne am na wallahi alladhi la ilaha illa hu tabaski jour tabaski duñu xam ne ci am na jour korite duñu xam ne korite am na te am na ñu saggan ba léegi ak réseaux sociaux yi ni mel noonu lañ mel ci siira bi nettali woon naa leen fi ne mas naa fekk man ñii kenn na ma nettaliwut genn gone boo xam ne nag bon du sénégalais waaw du sénégalais boo xam ne man dama ko doon jàngal ci ak daara moom fekk koor gi lañ ñëwoon comme comme koor gi koor gi waaj jeex koor gi waaj a jeex wala koor waaw koor gee doon waaj a jeex wala tabaskee doon jege benn ci ñaar yooyu may am du may wax ak moom noonu di wax ak moom ci noonu ak xale yëpp quoi après moom mu ne fekk moom foog naa dafa jeexoon ba ba ba leen di kii di leen souhaiter wen kii yoon ñoom mu ne mais man mu ne moi bon en français quoi euh, c'est man sama parent man maa ko ne korite gi kii la fête la de la maa ko waxoon ne ko jour tel la mu ne ma arrête de mentir <laughs> moom dafa jàppoon ne en doom ji li muy wax du dëgg <laughs> te jullit la moom ci woppa xoolal am na conscience su nee indi doomam ngir mu jàngal Alxuraan mais. xoolal korite jot kooku mooy la ngay laaj kooku mu ngi doon woor nga foofu korite jot korite xamul jouru korite ban jour doom di ne ko si laay parce école ba da ko faa dégg ak yooyu moom ci loolu na ko kiiwee mu ne ko korite jour tel la yaayam naan ko arrête de mentir mu ne ko si si maman waaw allahu akbar mais xoolal ñooñu ñooñu façon boobu nag moo amoon fii tabaski da doon xew moo comme jour ordinaire ci ñenn ñi bien sûr ñi ma la wax sànq ñoom ñi jàmbaar yooyu ñoom ñu ngi woon ci li ñu ne waaw <laughs> mu ngi noonu ndax laa yazaalu yonent bay saa saa ma ko waxoon ci hadith Seydina Muawiya nekk sahih du deñ benn kuréel ta'ifa min ummati waaw ñoom di ngoy ci li ma fi bàyyi zahirina ala al ñooy noot nekk ci dëgg waaw te duñu ñu ragal aji ŋàññaate aji ŋàññaante kum doon waaw noonu lañuy nekk ba borom bi dikkal leen moo tax boo defee comparaison bi di nga xam ne suñu jamono yii ni xam-xam bi lawe lawewu ko woon jamais ay tukki ngir am benn téere amatu ku ko def dalaa neex ku ko def ma ne yow sa passion la xam naa di tukki moo la neex waaw di dem di laxas dalaa neex <laughs> waaw ngir am téere ngay dox alors que sa téléphone bii téere yëpp nga mën ko ci am te doo buuli sa néeg amal connexion bu baax jeex na nga am ko sa téléphone di wéyeef moom sa bibliothèque mooy sa téléphone sa poche lu ko dugal jeex na nit da yeewu di dund ak sa jamono loolu dafa yomb yéen ñun ñépp xam nañ ne yenn xam-xam yi boo ko soxla woon audio a wolof doonoo ko am jamais léegi dafa gën a yomb internet ngay dugg tape gis xeetu xam-xam yi xeetu furuunu xam-xam yi ndi nga xamante ne nii noonu lañ ko leerale ci langue wolof loolu amuloon woon avant am nañu doon góorgóorlu mais loolu benn toq la woon ci géeju caaxaan te laatuwul noonu nii waaw te ñenn ñi bañ koy def seen ruq lañ koy defee te ñoom dunduñu seen jamono waaw dañuy jàngale mais xalaatuñu ne sax temps yooyu audio am na yëpp am na mënoon nañuy enregistrer di ko def ci kii yi nit ñi di ko jot mais même loolu ñenn ñi xalaatuñu ko woon. moo tax ko njàngaleem ña ko fekkee ñoo ciy jariñoo bu dee ne dina jariñ ak ñañ ko transmettre waaw waaw waaw te am na ba léegi ñoo xam ne noonu la xalaat boobu lañuy wax pour ñoom ay nekk di dugal ci internet bi yooyu non non yooyu moom bokkul sax ci ñeneen di kii waaw alors que léegi yëf yaa ngi fi loolu nag alhamdulillah la waaw moo tax. moo tax jeunesse der bii mujjee ñëw gàcc ngaa laa maa bari na de waaye am na ñu jàmbaare ci ñoom ñu bari sax ñoo xam ne kenn leen manula ndax boo gisee yenn kër diine yi di mer di kaas c'est ça c'est surtout ça mooy lan mooy ñaan ah waaw gone yi léegi daal dañoo kii daal waaw dem daal di di di jokk feneen fu bàyyi kër géeg yooyu lu tax dinañ bàyyi kër gi kay waaye yow ba bàyyi kër gi seen mag ñi leen jiitu woon muy ñun suñu génération ñi leen jiitu woon fit lañ amul woon waaye yenn yi leeroon na ci ñenn ñi ñu bari gisoon nañ ne fii caaxaan kefee fi nekk mais nag ah inna wajadna aba anajee fi ne dañoo fekkoon suñuy baay de suñuy baay ci lii lañ faatu te ci lañ ñu yar ooy nan la ñuy def bàyyi ko fi di defi leneen loolu ak tamit bombardé gi nga xam ne moom la ñu caaxaankat oustaz caaxaankat yi am nag yi nekk ci kër yooyu naan dañuy gën a euh, euh, bombardé nit ñi ci ay waxtaan yoo xam ne demewul noonu deme du dëgg ñoom ñoo ko créé ngir nit ñi di gën a dagg ci sëriñ ba ñuy wax ngir gi fi mën a ba pare di tëj pour nit ñi képp koo fi bàyyi di nga torox àddina ak àllaaxira taw waxuñu dëgg wal iyaazu billaah dañuy kàcc dañuy nar. yooyu dafa tax ba nii am na ñoo xam ne loolu leen jéng jéng yooyoo tax xam nañ ne fii caaxaana fi ne waaye ah na ñuy def waaw le figure la figure tutélaire tutélaire du du ak yooyu daa tax daal affaire bi ñuy def ah doy na waar de waaw ndax amuñu fit même bu dee ne am na lu ñu xam lu ñu yàlla may amuñu woon fit génération bii nag walillahi alhamdu wal minna ñoom fit goog am nañ waaw moo tax kenn du leen sonal ci yi quoi gaa yi ñu sonoon wax di tagg yëpp moo tax léeg-léeg dañuy déglu waxoon naa leen ko fi waxate ko fi sëriñ yoo xam ne gaa yi dañ leen dugal ci programme l'islam bi laa wax ci année ci ci ci calendrier bi di leen màggalaka di leen defal lone gis nga booy yii bu ñu dégloo waxtaanu ñooñu léeg-léeg dañ naan mii kii la ñuy wax ni moo ci ëpp xam-xam moo nangam moo nangam ci saa sa la ñuy affaire bi est-ce que ñu koo ginoon a xam ñu mais amuñu fit waaw ah, ñoom nag borom bi may na leen fit walillahi alhamdu wal minna ñu ne ko fi dégg dégg dégg bu ko defee nag gaa yi neen waaw di leen gaar waale waaw léegi moom wane yi moom léegi waaw dañoo commencé bàyyi kër gi ja di kii leneen waaw baax na bu gaa yi tukki sax di jàngi feneen nga naan boo demee jël fa xaw ma lan ak waaye yow bu fa jël dara xaw ma bu fa jël ci wàllu lan dara loolu conseil bu baax la ñoo xam ne mbokk jullit la ñuy dem di uti xam dem Égypte wala Arabia Saoudia lool yow ban ban ban ban conseil nga koy jox ah boo demee waaw na nga dem rek pour diplôme yeeg yooyu waaye moom li nga li nga jàppoon fii mais loolu mooy waxi nit loolu waxi nit la waaw dafa dem xam-xam bi muy ut du leer demal jëlee boo xam ne boo la war a niital ci sa dund ñu itam ñu mën cee nit loolu moo doon loolu moo doon esprit état d'esprit bu normal bi léegi nga ne ko mais boo demee bu fa jël dara waaw bu fa dara waaw wala iyaazu billah man d'accord na yenn euh, point passe-passe yi nga leeral ko ci loolu te loolu boo jëree sa doom leer ba waaye bu fa dara tax ñoom li nga xamante ne ñoom de façon pratique religieuse du ci suñu borom bokkuñu dara waaw bokkuñu dara waaw ñoo xamante ne boo leen di xool ñu lay fàttali yonent bay saasaam ñu yonent bay saasaam doon solo la ñuy solo waaw ni muy waxe la ñuy fexe di waxe kale seen dund comme ni ko yonent bay saasaam doon defe ñu ne la kooku buy jël ci moom dara léegi kan lañu ñu bëgg jël ci ñoom ay ñoom Karl Marx waaw waaw ay ñoom président américain nangam ak nangam ay acteur de film ak caaxaankat yi waaw ba nit ki da dem jàng xam yépp am xadiis yi xam ñépp xam xaraam gi nekk ci xuuf sikkim par exemple yaa daq xuuf sikkim ñépp waaw te ba ngay dem Arabia Saoudia wala yooyu gis nga suyuux ya fa nekk te doxaluñ dara lu dul sunna yonent bay saa ak ni yonent bay saa saam meloon parce que yow sëriñ bi lay wax lool ak ñi la koy wax ñoom ci xuuf sikkim lañ dëkk waaw te comme que al mu'minu mir'atul mu'min way ngëm yàlla ji way ngëm yàlla ji mooy feetoo <laughs> loolu moom day dérange sa dérange wal iyaadu billah kon hmm, suñu jamono yi ah alhamdulillah alhamdulillah ayutrakul ins ayahsabul insanu an yutraka suda nit daa foog dañ koo bind bàyyi ko noonu muy wëndën ku jàppoon ne nit ñi doo jaamu yàlla yi dañ leen a bàyyi wëndën ngeen def leen gétt di leen nax man ngaa ndax nit ñi benn jamono waaye manoo nax nit ñi tout le temps loolu man dane waaw kon nag istihbabul uzla inda fasadi nnaas waaw di wéet jamono ji nga xam ne moom la nit ñi yàqu ak jamono ak ak euh, naas wa ak jamono ji awil xawfi min fitnatin fi diin wala ragal fitna gu la dugg ci sa diine waaw wa wuqu'an fil xaraam ak tabbi ci lu xaraam waaw foofu wéetal waaw <laughs> yow bu dee fi xumb moom fii daanaka réew mi fii suñu gox bi jaxasoo góor ak jigéen rek fi am te foofu daanaka nit yi dañu dem ba lool garawatul ñooy lëngu nekk ci kii yi njaaloo simple lool ci ñoom yow nga xam ne fii léegi nooy def na nga naan moo garawul quoi non bu boobaa dañ naan la waaw kay ndax da ngay boo manoo ñëw fu xaraam nga nekk fa <laughs> man man naa see mucc déedéet waaw salaamatun min hind aw jaariha wax nañ ko keroog an la taxulla dahra laa taxul la bi waadin xawla waadiha <laughs> waaw mooy ni ngay mucc ci Hind ay mbokkam yu sàggan yee mooy fa ñoo xam ne moom lañu ñu wàcc bu fa wàcc waaw kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu mu teg ci benn xadiis benn kese la indi ginnaaw niñ tudde bunde mu ne qaala allahu taala fa firru ila allah inni lakum minhu nadhirun mubin suratu zariyat aya cinquante mu ne taala borom bi nga xamante ne nii moom moo kawete yéegudde nee na fa firru ila allah mu ne fa firru daw leen ila allah ci yàlla inni man rasulullah lakum ñeel minhu tukkee ci moom ma le nadhirun xuppaatekat la boo xam ne moo ma yónni ci moom laa tukkee mu biin bu leer naññ aaya bi kese la al imaamu ibnu abbas radiyallahu taala anhuma mu firru minhu ilay wa amilu bi ta'atihi mu ne firru ilallah mooy lan daw leen minhu jóge ci yàlla jëm ci yàlla wa ama wa wa amilu te dee bi ta'atihi ci di ko topp Allahu akbar waaw xanaa loolu du la malja wala manja minka illa ilayk allah wala yonent way saa wax ca ñaan amul daw di làqu wala koy daw di uta muccu minka ci yow illa ilayka lu dul mooy jëm ci yow borom bi mooy jóge ci yàlla di jëm ci yàlla ndax moom du bërëb amul bërëb moom moo bind bërëb yi te moo peeg Allahu akbar moo tax al imam ibnu abbas habrul umma wa tarjuma an al qur'an radiyallahu ta'ala anhuma mu ne firru minhu ilayhi wa amilu bi ta'atihi daw leen minhu ci yàlla mooy daw leen sànjum yàlla mooy ak taqwa di teet seen borom di jëfe mooy tandaku leen li leen di jural sànjum yàlla mooy firru minhu ilayhi jëm ci moom mooy jëm ci ngërëmam daw leen sànjam gëm ci ngërëmam waaw moo tax al imaamu al Baghawi rahimahullah mu ne fa firru ila Allah fahrabu waaw fahribu fahrabu fahribu min adaabi Allah ila thawaabihi bil iimaani wat taa'a waaw daw leen wëlif daw leen mbugalum yàlla jëm ci li nga xam ne moo leen di may yoolam nu ngeen koy defe ci ngëm yàlla ak topp lam ne nag ngëm yàlla lamu laaj mooy di jëf te yàlla tax waaw akbar kon nag loolu mooy fa firru ila allah waaw daw leen ila allah jëm ci yàlla waaw moo tax mënoo fële wa inna ila rabbikumul muntaha boroom bi wax nañu lépp kenn dawul jëm ci jàmm jaam boo daw jëm ci moom moom ca yàlla la jëm bu dee ne xam na <laughs> même bu xamut bu sonnee ci yàlla la jëm yow nag borom bi nee na la waxu la dawal jëm ci kenn dan la fafirru ila allah waaw ba pare wax ko rek lay saa saam wax leen ko daw leen jëm ci yàlla waaw moo tax kooku du taxawaalu daru darul yenn yi sax waaw kon wallahu taala alam bii di ñëw ñu dugg nag ci xadiis yi xadiis yi